di suuratu banu israil alayhi lsalaatu wassalaam bacda acuudu billahi min alsheytaan alrajim wa imma tucridanna canhum ibtigaa raxmatin min rabbika tarjuuha faqul lahum qawlan maysuura kon suñu boroom tabaaraka wa tacaala di wax ci laaya bi nga xam ne mooy ñaar fukk bi ak juróom-ñett ba léegi ci yi nga xamante ni moom la waxoon ne da koo digle mu nekk farata yoo xam ne daf ko gàll ci jullit bu ne mu war koo taxawee mu ne nag mu ngi doon wax kon bii weesu ci wàllu li jëm ci wàllu ñi ngay dépenser ak yooyu la te bañ di yàq nag di pasar pasaree te nag ku nekk ci ñi nga xam ne ñooy ñi nga xam ne waajur yi waaye ñi nga xam ne way dëkkandoo yi ak miskin yi ñi nga xamante ne nii ñooy koo xam ne doomu yoon la dafa nekk ci tukki boo xamante ne nii moom dafa mu nekk amatu fa alal ak yooyu yëpp waxoon nañ ko mu ne ñooñu yi àq ji nga leen di jox waaye nag mu ne nag bul pasar pasaree pasar pasaree mooy jël sa alal dërëm boo def ci lu xaram mooy pasar pasaree la tudd lépp loo xam ne yàq la boo fa defee dërëm loolu mooy pasar pasaree kon suñu waroom ne nag ñooñu ma la wax nga jox leen seen àq nag wa imma turidanna anhum bu dee ne nag danga leen a dummóoyu ndax lan boroom xam-xam ni waa jumhuurul ma rahmatullahi alayhim ñu ne lii mooy bu dee ne dañoo ñëw fekk yow maloo ñoom la yaakaaroon ne am nga ko de te doon leen ko jox ñu ñëw nag set fois yi ñëw nag gis la ngir nga daal di leen jàppale nag fekk yow ah ak jafeñ-jafeñ moo moo leen fi wutu de mooy daal amoo loo leen jox moom lay wax nii ne waa maatoore doon naanhum bu dee ne da nga leen a dummóoyu mooy ban leen laajee fekk yoroo ko ibtigha rahmatin min rabbika tarjuha te yaa ngay sàkku yërmande di xéewalu sa borom boo xamante ne nii bu tukkee fa sa borom boo xam ne yaa ngi yaakaar mu ñëw mooy lan lañ lay laaj dañoo ñëw fekk yow amoo waaye nag yaa ngi yaakaar yow ko ne borom bi tabaaraka wa la ah fii bu yàggul rek dina ma indil ay xéewal de dinaa ma defal ay xéewal ba ma man leen cee boole mu ne nag loolu nga toog nag di xaar yërmande góogale di wërsëgu borom boobu la nga yaakaar jamono jooju nag ngay xaare loolu am fekk ñoom ñu ñëw nga du mooyu leen mooy ne leen déedéet wax leen loo mu léegi nag mu wax nan ngay waxee ak ñoom bu boobaa mu ne ni leen di ànd ni leen di ngàntale utal ngànt daal te ndax manoo leen a jox mooy faqul na nga leen wax lahum ñeel leen qawlan wax joo xamante ne nii may suura wax la joo xamante ne nii ju yomb lay doon ju rafet ju nooy joo xamante ne nii ju mel ni ah yal nañu borom bi wërsëgal wërsëgal leen ah walla boog yéen dana ngeen a fekk mbir mi de wax dëgg yàlla dafay jaa jàppandiwul waaye bis bu jàppandee rek bu soobee suñu borom tabaaraka wa taala duma leen fàtte loolu moom la waa jumhuurul ulamaa lii ma wax noonu lañu ko rahmatullah alayhim tekkee mu am al imaam ibn Zayd ibn aslam muy rahmatullahi alayhima moom moo ma ne nag dane moom dane déedéet loolu xam nga lan la mooy ne wa imma turidanna anhum ibtigha rahmatin min rabbika tarjuha mooy bu dee ne wa imma turidanna bu dee ne danga leen a dummóoyu mooy ñi mu wax fii nga jox leen muy waro yooy miskiin yi bu dee da ngaa xam ne ak ñooñu ak même waajur yi nga xam ne ah kii moom bu ma ko joxee alal ji cette fois-ci bu ma ko joxee fa koy dugal ci lu xaram la mooy leer na ma ne moom lu xaram lu koy dugal fii ndax daa am lu xaram lu mu nar a def mu laaj alal mu ñëw di ma laaj ma xam loolu lool la moom mu ne loolu la moom la naan way maatoore daan naa bu deene da du mooyu anhum ñoom bañ la laajee ibtiraa rahmatin min rabbika tarjuha mu ne loolu nag léegi nga ne ko waa kon ibtiraa rahmatin min rabbika tarjuha moo yaa al imam zayd rahmatullahi alaykuma ana nan nga koy firee mu ne mooy dummóoyu gi ñu leen dummóoyu mu nekk loo xam ne ibtiraa da nga koo def ngir sàkku ngërëmu sa borom yërmande sa boroom moo tax nga bañ koo jàppale ci li nga xamante ne mooy lu bon li mu nar a def ndax la mu nar a dépensé baaxul mooy fam ko nar a def baaxul yow nag ngay sàkku ci bañ gi nga bañ koo jox du mooyu ko waaye boobu loolu mooy nga ci yaakaar dan yërmande borom boo xam ne moom nga ci yaakaar mu ne bu boobaa nag bul ñëw ne leen joxuma leen ndax sa lu bon li nga nar a def comme que nag loolu la mooy même daal gàntu ko waaye fa qul wax leen nag xaw nañ wax joo xamante ne nii maysura wax ju noy lay doon ci delloo boo xam ne daal bu gën a rafet wallahu ta'ala alam waaye li ñu njëkk wax nag moom la waa jumhur wax wa rahmatullahi alayhim suñu waroon ne wala tajal tabul def yadaka sab loxo maghluula mu nekk loo xamante ne nii mooy dafa nekk loo xam ne lu ñu lem ca gannaaw ilaa unuqika mu jëm ca sa doq ga wala tabsutha waaye bu ko tàllal de kullal basti béppum tàllal tàllal loxoom noonu rek de fa taqonda ndax bés boo ko defee di nga mujj toog de di nga jekki maluman nekk koo xam ne mooy dangay ngay sa bopp mooy de toute façon yow ci sa bopp yow yaay ŋàññ sa bopp waaye nit ñi dinañ leen mooy lan dinga dem bay riccu naan hë man nag moom bu ma sañoon lii waruma koon a def mooy loolu ngay ŋàññ sa bopp waaye maluman nit ñi nga xam ne am nañ xel dina ŋàññi naan xool rek il a dilapidé son argent ndax fii nii li mu naan bul jël sa loxo daal di mel ni dañ koo kuuñ daal di koy lem ci sa doq gi loolu mooy lan loolu mooy bul nekk koo xam ne dafa nay ndax lii waxinu arab la parabole la bu rafet boo xamante ne nii bu rafet la nga xamante ne mooy waxul ne bul nay mais da koo jaaree ci wax loolu mu ne ko ne bul jël sa loxo def ko daal mu lemu fa jëm ca sa doq ga nga xam ne yow moom luñ la laaj doo joxe dara luñu yow daal moom kenn manulaa nga gis gaa yoo xam ne mooy mbokki boxalaawi yooyele gaa yu nay yooy nga xamante ne ni génn dërëm ak nga faat leen lañ yemale de ñoom nangu nañ la nga faat leen waaye du ñu génn fifty nekk fi nag di joxe ngànt rek di deedeelu mu ne nag bul mel noonu de lu xew yow lu ñëw kenn mënoo ci ba doo ci def sa dërëm du ci dugg lu ñu wax daal am na ngant bu tax moom du dépenser dara suñu borom nag loolu ndax nay loolu la ne bu ko mel de kooku la melale ki nga xam ne loxoom dañ koo da koo la koo lem jëme ci dox nga mu ne waaye wala tabsutuha kullal bast de bul jël sa loxo yi tàllal ku gépp tàllal yow daal ku waay lu waay kii bala ñoo laaj sax nga joxe yow joxe noonu rek saa nga xool ndax yow est ce que li ngay joxe nii jaadu naan jaaduwul waaye est ce que yow lii ngay joxe est ce que yow après lan ngay dunde voilà ak tamit ñi nga xam ne yow yaa leen war a dundal ana lan nga leen bàyyil bu dee da ngay ñëw rek di joxe noonu rek déedéet mu ne loolu it bu ko def la naan wala tabsutu bu ko tàllal di dépenser saa su nekkul lal bastire lu yëngu rek yow nga am nga dóor chèque bi kay waaye dóor compte yeeg yëpp nga génne lu nekk nga génne ba finalement après nag nga toog. ñu lay laaj dépense nga naan ah mbir ma da joxe woon naa ko loolu lépp de newu fi ah loolu nag la ne bu ko def de voilà loolu nag bokkul ak bu dee nit ki <laughs> daf koo yëgul parce que loolu par exemple xam nga lu mel noonu mas naa dara Sayyidatu Aïsha bint siddiqi radiyallahu taala anha wa ardaha fekk al amirul mu'minin di Sayyidina Muawiya ibn abi sufyan radiyallahu anhuma bi mu xalifa mooy alal yooyu ñu doon joxe nga xam ne dafa commencé bu yàgg daa yonente bi alayhi salaatu wassalaam biñ ko ñu joxee ñu jox am nuñ ko ci jox wàllam ñu jox ko ko moom mu ñëw fekk bis boobu dafa wooroon moom la sayyidatu aisha radiyallahu anha gaa yi ñëw mu ñëw laaj mu jox leen di joxe di joxe di joxe ba affaire bi nag bon affaire bi jeex mais moom yóbbu ko xamul ndax jeex na léegi nag mu njekki ba ndog jotee mu ne kii euh, ndaw si koy liggéeyal ne ko waat waajalal ñu suñu ndogu li mu ne ko ah <laughs> ndogu amu fi de ah yow de li nga doon joxe waroon nga ko cee boole mu ne ko dama koo xamoon man xaw ma woon ni ndekete loolu amu fi waa xam nga ko xamu ko mooy da joxe xamul ne moom pour moom am na lu fi des ba moo tax bi mu joxee ba pare ba dogu jotee mu ne ndaw si koy liggéeyal ne ko ah ñu kii bi waaye suñu ndogu li doo ko waajal mu ne ko ndogu amatu fi de ndax lépp joxe nga ko waaw loolu xam nga kooku moom bokk ki nga xam ne moom moom moom moom moom moom moo di jël rek di joxe quoi ay ay yaa jomba ñaaw rek di joxe rek mbir yi di joxe rek gaa ay di ko tagg fu ne déedéet suñu borom nee na bul def loolu ah mooy bul tàllal sa loxo bi di dépenser rek ñu naan moom da day battre carte day battre xaalis bi fu ne déedéet loolu bu ko def ndax boo ko defee fa taxon daa di nga mujj jekki toog malu man nekk koo xam ne ku ñu ŋàññi nga de yow ci sa bopp yaay mujj ŋàññi sa bopp ne héhé waaye mahsuura nga mel ni gis nga gëléem yooyu nga xamante ne nii dañoo loof dañoo ñëw ba toqi sonn sonn ba mënatuñu dara moo yow noonu ngay mujju mel mahsura fii tekkiwul kuy rëccu ah non mooy ki nga xamante ne nii mooy ne dafa loof gis nga bu ñu xar mu loof wala gën nag ki fas nga xam ne dafa dawa dawa dawa daw léeg-léeg day xiif a xiif loolu sax bokk nag lee xiif non loof mooy ku xiif voilà loof ci xiifaay lay jóge fas woo xam ne dañ ko dafa xiif wala mu feebar nangu wala lekk gaa yi tamit bon xont bi des na solul ko butéel yooyu yëpp doos na léegi nag ba mujj amatul kàttan mais lii mooy fas woo xam ne aw naaru góor la par exemple daw daw daw daw daw dafa def ay course dawa dawa dawa dawa dawa dawa daw ay kilomètres ba léegi nag ba mu nee xaas toxaw manatu la yëngu tëdd ndax lan dafa daggale voilà mooy fa tam mu man ma maluman ñu nga nekk ku ñuy ŋàññi ngay ŋàññi sa bopp ba pare maxsuura mooy da ngay koo xam ne mooy da ngay kaawu parce que yow doo doo manati dara nga dul manati mooy manatoo dépenser te manatoo def dara léegi nag nga toog nag nel ni fas wu sonn woowu daal di toog dëdd daal laisser les bras nag xam ne moom yaakaaratu tus ndax amul dara amul sax kattan goo xam ne bu mën a jógee mu ne bul mel noonu te nag na xam ne inna rabbaka sa borom de yow seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam yabsutu rizqa liman yashaa wa yaqdir mooy ki nga xam ne mooy tallal di wër yaatal ar rizqa wërsëg liman yashaa ku ko soob wa yaqdir waaye mooy xompal ku ko neex moom borom mi tabaaraka wa mooy xool ku ko neex mu daal di koy wàññil la muy am xool nattal ko la muy am mu nekk lu tuuti mu koy jox innahu dëgg-dëgg moom sa borom de kaana nekk na tamasula dañ de nekk bi ibaadihi ci jaamam yi xabiira ku xam la basiira ak dëñ kum bota xam basiira li mooy ki gis li ñuy def mu ne wala taqtulu mu ne dul bu leen fàtte beneen a ngongu léegi daa am lu ma fàtte woon fii mooy gis nga saar bii nii xam nga mooy al Israaï mooy saar bi nga xam ne nit ki day day rañaan ne mooy day day tukki dem ci boroomam waaye loolu mooy saaru banu Israaïl baay doomu ki nga xamante ne nii muy Israaïl moomale alayhi salaatu wassalaam comme niñ ko waxoon bi ñuy tàmbali saar bi mooy ki nga xam ne day tukki di jëm ci boroomam mooy loolu bu ñu ko bëggee ñun. di incarner loolu suñu dund lépp suñu ceer si yépp nekk al isra ñu nekk di ci di di tukki jëm ci suñu borom boo xam ne du jeex di am contact direct di am li nga xamante ne nii mooy loolu suñu borom nga xamante ne nii defaloon yonent bi alayhi salaam ñun ñu koy dund ci beneen façon ndax bi mu ko dundee kenn mënu koo dundee ni moom voilà mais ñu koy dund tous les jours loolu mooy gis nga jikko yi mu digle fii ak yi mu fa tere ci saara bii